ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci la onze ci fukk ak benneelu at mi ci gàddaay yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ñu ne woon fi maradihi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi muy feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina moom sallallahu alayhi wa sallam wa kunna maahu sallallahu alayhi wa fi yawmi alxamiis ñu ngi woon ci bésub jeudi boobale alxamis boobu nga xam ne muy juróomi fan laata muy génn àddina kama sarraxa bihi Jundub ibn Abdillahi ibn Sufyaana radiyallahu ta'ala anhu wal xadiisu inda al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj al Qushayriyu an-Naysaabuuriyu wa kadaalika al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa ghayrihimaa mooy xadiisu Jundub euh, moom gisuñu tarjamaam de waaye nañ bàyyi ba jeexal côté biñ nekk inshaa allah ibn Abdillah ibn Sufyaan bu ko defee ñu daal di koy gis buñ jeexalee côté biñ nekk nii ci xadiisu Mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma te ñu gisoon riwaaya al muslim ci kitaabul wasiya bunt bi nga xam ne moom la shuraax yi def baabu tarkil wasiyati liman laysa lahu shay'un yuusi min fi yuusi fii baabu bunt tark bàyyi al li nga xamante nii mooy testament ngir gi nga xam ne moom amul dara lu muy def ci testament gisoon nañ na imaam muslim indi na ko ci wàll yu bari côté boobu mu ne woon xaddatana Sa'id ibn Mansuur wa Qutayba ibn Sa'id Saciid ibn Mansuur al-Xurasaaniyu wa Qutayba ibn Saciid al-Baglaaniyu al-Baglaaniyu al-Balxiyu raxmatullahi alayhi wa Abu Bakr ibn Abi Shayba ak beneen sëriñam di ñetteel di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba mu ne wa Amrun an-Naaqidi an-Naaqidu ak Amr an-Naaqid al-Baghdaadiyu ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Saabuur mu ne wal lafzu li Sa'iid càllale bi nag li may indi fi expression yi sama sëriñ bu njëkk bi di Sa'id moom mooy ki nga xam ne moom expression laa indi muy Sa'id ibn Mansuur mu ne ñoom ñëpp kulluhum qaalu ñoom ñëpp nee nañu xaddathana Sufyaan ñu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Sufyaan ibn Uyaynata ibn abi Imraan Maymuun al-Hilaali abu Muhammad al-Kuufi al-Makki raxmatullahi alayhi an Sulaymaan al-Ahwal mu jële ci Sulaymaan ibn abi Muslim al-Makki al-Ahwal raxmatullahi alayhi an Saciid ibn Jubayr al-Waalibi mu jële ci Sa'id ibn Jubayr al asadiyu alwaalibiyu mawlaahum alkuufiyu raxmatullahi ala aljamici annahu qaal moom mu ne qaala bnu abbaas mu ne mawlaana bnu abbaas albahru alxabru ibn abdilmutalibi abdallah ibn abbaas ibn abdilmutalib radiyallahu anhuma moo ne dane yawmul xamiis wa ma yawmul dafa toog benn bés mawlaana ibn Abbaas ne yawmul xamiis ay way bésub alxames waay hii bésub alxames wa ma yawmul xamiis ay way lan mooy yawmul xamiis waay summa baka ginnaaw gi mu jooy xatta balla dam'uhu al-hasa ba ni nga xamante ne nii mooy rongañam it tooyal nañ li nga xam ne mooy suuf si fi mu toogoon gis nañ ci beneen riwaaya bi ci tegu boobu dane summa jacala tasiilu dumuucahu xataa ra'aytu mu ne ginnaaw gi mu jooy tasiilu yi sotteeku xataa ra'aytu calaa xaddayhi ba may gise ci ci lexam yi mu mel ni peru or yooyu wala gànjar yu précieux yooyu yu gànjaru yooyu E, mel ni lu ñu nas mu nekk ci lex bi mel ni daal luy leret waaw tellement rongo ñi nim bari woon ci lex bi mu ne nee na ci riwaay bu njëkk bi Sa'id ibn Jubayr nee na ma ne ko ma ne ko fa qultu ya ibn Abbas wa ma yawmul xamiis ma ne ko waa ibn Abbas lii ngay fàttale ko du jooy ci yowmal xamis di rëy na waaye Ibn Abbas lan mooy yowmal xamis lan mooy lan moo xawoon yowmal xamis mu ne ishtadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waja'u mu ne feebaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf cee taroon bu baax fa qaala mu ne utuuni aktub lakum kitaaban laa tadillu ba'di mu ne indi leen ma loo xam ne moom laa leen di bindal ab bataaxal wala loo xam ne ab loo xam ne lu may bind la lu ma leen di bindal nga xam ne laa tadillu du ngeen sànku ba'di sama gannaaw du ngeen sànku bu ngeen bu ma leen ko bindalee ci beneen riwaaya bi tuuni bil katifi wad dawaa awil lawhi wad dawaa aktub lakum kitaaban lan tadillu ba'dahu abada indil ma benn mbagg yooyu nga xam ne ci yiñ doon bind ak li nga xamante ne mooy daa lànkar indil ma lànkar ak li ngeen di binde wala allawxu àllu waddawaa ak lànkar ak daa uktub lakum mu aktubul aktub lakum ma bindal leen loo xam ne kitaaban ab bataaxal loo xamante ni lan lu ba'dahu abada këyit soo xam ne bu ma leen ko bindalee du ngeen sànk ba faw mu ne fatanaza'u ñu daldi xëccoo ci mbir yi mooy ñii naan nañ leen ko jox ñii ne buñ ko ko jox parce que de feebar bi daf ko daf ko dafa metti ci moom bu leen ko tegaat beneen coono waaw moo tax ci beneen riwaaya bi mu ne fa qaala Umaru seydna umar radiyallahu anhu ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad ghalaba alayhi alwaja'u wa indakum alqur'an hasbuna kitaabullah faxtalafa ahlul bayt waxtasamu faminhum man yaqulu qarribu yaktub lakum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kitaaban lan tadillu ba'dahu wa minhum man yaquulu maa qaala Umaru falammaa aksaru al-lagwa wal-ixtilaafa inda rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala quumuu. Seydina Umar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam feebar bi dafa metti ci moom bu leen bu ñu ko chargé waat di ko teg beneenub coono waaw di ko gàllaat beneenu coono ci mbind ak yooyu. même bu dee loolu la bëgg ñun ñoo war a xool nag li nga xam ne nag wax dëgg ak état ak xaal bi mu nekkee mettit bi ko jàpp way jooy ñu ñu ñu ñu ñu bañ koo tegaat lu ko gën a am ñeneen ñu ne déedéet comme kalaaj na ko daal nañ ko ko indil rek waaw indil leen daal ñu bind mu bindal ñu loo xam ne duñu sànku ginnaawam ba faw bi nga xam ne nag ci la ñaari kuréel yi ñii naan lañ indi ñii naan duñu indi ñii naan lañ indi ñii ne leen xuumu ay wa jóg leen sax waaw waaw ci beneen riwaaya bi ñu xëccoo wa ma yanbaghi warul cab yonent ak yonent man di doon xëccoo fa moom wa qaalu ñenn ñi ne ma sha'nuhu ahajar istafhimu ñenn ñi ne lan moo ko dal da ngeen a foog ne yonent mi salaam lii dal ñépp ñu ngi feebar en général leeg léeg bu seen feebar yi méttee lool ñuy wax loo xam ne maîtriser wuñu ko wala wax yoo xam ne dees yu bàyyi xel da ngeen a foog ne moo ko dal laaj leen ko li mu wax kay leer na indi leen këyit gi ngeen nen ma la. miñ baree di wax loolu mu ne leen sax da'uni falladi ana fii xayrun li ma nekk sax moo gën ci li ngeen may woo fii maa an fii maa tad'unani ilay tad'unani ilay lii ma nekke sax moo gën li ngeen may woo léegi léegi waaye uusikum bi salaas ci la ñuy xam ne kon xuumu boobu waxu leen rek ne leen aywa bi ñu xëccoo mu ne leen jóg noo non daleen a dénk Mawlana Ibn Abbas mu ne uusikum yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne uusikum maa ngi leen di dénk bi thalathin ci ñetti mbir axrijul mushrikiina min jaziratil arab génn leen yéefér yi fii ci péninsule arabique muy réewum jullit ñi fii nii wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ujizuhum te délégation yi fiy ñëw moo xam nag muslimuhum wa kaafiruhum yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw ku ma sa ñëw dala doon teral délégation yi comme niñ ko gisoon ci àllu fuut te waxoon nañ ko it fàttale woon nañ ko jotaay bi weesu mu nag na ngeen leen di jox lu mel ni la ma leen doon jox bu ñu fi masoon a ñëw waxoon naa la wuute na léegi ñun moom li nga xam ne moom lañ miin ci réewi wolof ndeysaan gaa yi seeti sëriñ bi en général ñoom ñooy joxe waaye du dañuy ñëw seet si sëriñ bi dem ñu jox leen en tout cas am na de ma amul de waaw mais li gën a siiw daal mooy booy dem ngeen di fàggu lu bari ngir jox ko sëriñ bi waaye du sëriñ bi jël di leen jox <laughs> qaala mu ne wa sakata an thalitha mu noppi ci ñetteel bi loolu waxoon nañ Sulaymaan al Ahwal na Muslim al moom mooy ki nga xamante ne nii ci moom la jóge aw qaalahaa wala wax na ko sax fa unsituhaa ñu fàttaloo ma ko gisoon nañ ci beneen xadiisu ki nga xam ne moo jaar ci euh, Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali ah, rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhum ajma'in dane mawlaana ibnu Abbaas nag fa kaana ibnu Abbaas yaquul moom noonu la tëje woon a kii bi xadiis boobu fa kaana ibnu Abbaas mu ne mawlaana ibnu Abbaas nekkoon na de yaquulu doon wax ne inna ar-raziyata kulla ar-raziyati maa haala bayna rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna an yaktuba lahum dhalika alkitaaba min ixtilaafihim wa laghatihim mu ne Mawlaana Ibn Abbaas bu ma soon a fàttaliku lii ba nettali ko danaan inna raziya bépp musiba kulla raziya bépp mooy ar inna raziyata musiba wa kullal wa kull wa inna raziyata kulla raziya bépp musiba maa nekk na xaala la dox bayna diggante rasulillahi diggante yonente bi alayhi salatu wassalaam wa baynaan yaktuba lahum ak mu bindal leen ak mu bindal leen daalika alkitaab lam waxoon ne moom la leen bëggoon a bindal min ixtilaafihim te ñàkk koo bind ga jógewul lu dul ci seenu wuute wala xatihim ak seen coow ya nga xamante ne nii lañ doon coow waaw léegi lool gisoon nañ ko ci gàttal ñu waroon a ñëw nag ci leeral bi ak yenn yi nga xam ne euh, xarit bi daf ko laaj euh, bi ci njëkk bi ci njëkk mooy bi ci njëkk mooy euh, li nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy côté feebaru taruk feebar gi moom loolu leer na waaw ishtadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waja'u tar na ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li nga xam ne feebaram bi loolu ah, mooy li comme li al imaam an-Nawawi wax rek rahmatullah alayhi ci sharhul sharhul minhaj mu ne i'lam anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma'suumun min al-kadhibi wa min taghyiri shay'in min al-ahkaami ash-shar'iyyati fi haali sihhatihi wa haali maradihi wa ma'suumun min tarki bayaani maa umira bi bayaanihi wa tabliigi maa awjaba Allahu alayhi tabliiga wa laysa ma'suuman min al-amraadi wal asqaami al-aarida lil ajsaami wa naxwihaa mimmaa laa naqsa mimmaa laa naqsa fiihi li manzilatihi wala fasaada limaa tamahhada min shari'atihi waaw wa qad suxira xattaa saara yuxayyalu ilayhi annahu fa'ala ash-shay'a wa lam yakun fa'alahu walam yasdur minhu sallallahu alayhi wa sallam fi hada alxaali kalaamun fi l axkaami muxaalifun lima sabaqa min al axkaami allati qararaha waaw léegi alimaam annawawi rahmatullah alayhi yaxya bnu sharaf annawawiyu alshaaficiyu rahmatullahi alayhi mu ne mu ne eh, i'lam xamal ne kene yonent mi alayhi salaatu salaam suñu borom da koo ñoŋal ci lépp loo xam ne wax ju sutanteeg ak euh, li nga xam ne mooy changement dara di am ci atte yi ci loo xam ne mooy bu feebaree atte yi day wuteeg atte ya nga xam ne moom ba mu wéree déedéet loolu xam nga waxoon nañ loolu waaw mais moo tax keroog bi ñuy gis ci affaire biñ naan ayoo nañ leen ko defal Euh, bi sayyidatu Aïsha naan ñoom ladduhu dañ koo defal euh, façon médicament boobu mu leen doon defal euh, signe ne leen bu leen def ñoom ñu def après mu ne leen bi mu bi mu bi mbir mi wàccee mu ne lan moo tax ma ne leen woon bu leen ko def ngeen def ko ñu ne ko dañu ne dañ ne maxaafatal marid lid dawa maxaafatal marid lid dawa ñu ne dañoo ne maxaafatul marid lid dawa mooy liy dal ñu bari rek bu ñu feebaree di bañ a faju looloo tax mu ne leen est-ce ma leen ko woon da ngeen ko waroon a bàyyi mu ne léegi nag kon kenn du des ci kër gi lu dul illaa ludda waaw mooy waxoon nañ ni axwaalam yépp fi axwaali sixatihi wa maradihi saqamihi wa sixatihi alayhi salaatu wassalaam benn la waaw ndax moom wama yantiqu anil hawa in huwa wax wahyun yuha du waxee ci li nga xam ne moo ñun moom lañ nga xamee bakkanawu topp sa bakkan di wax lu la neex déedéet in huwa lu mu wax lu nekk nekk lu dul illaa wahyun lu dul wahyu boo xam ne boo xamante ne nii yuuxaa moom lañ koy moom lañ koy kii moom lañ koy moom lañ koy wahyu moom lool lool lay def kon mu ne mooy yooyu yëpp dafa jomb ci moom alayhi salaatu wassalaam yooyu yëpp dafa jomb ci moom alayhi salaatu wassalaam léegi te ku yàlla ñoŋal la ci ñaari wàll yëpp moo xam wér mu nekk ci feebar walla déet te ab du mooy feebar bu am benn incidence ci li nga xam ne moom la ko boroom bi digal ngir mu leeral ko ak li mu ko digal mu daal di koy jottali te buur yàlla wax ko ne ko balleer loolu moom benn feebar ak wéru ci yam mooy du am benn benn incident waaye nag malgré tout ça walay sa ma'suman min al amrad yonent bi alayhi salaatu wa salaam suñu borom ñoŋalu ko ci feebaran ah. waaw loolu moo tax mu doon doon wax naan qul innama ana basharun mithlukum waaw mooy yooyu lool la ci suuratul kahfi ak yi bari na ci alquran yu mel noonu qul wax leen ne innama man de rasulullah sallallahu alayhi wa sallam basharun mbindeef la mithlukum comme yéen loolu mooy li leen di dala may dal waaw da ngeen di gëmmentu di nelaw man damay gëmmentu di nelaw damay xiif yéen itam comme ni ngeen damay da di xiif man damay xiif waaw waaye nag moom xamal nañu ne bokkuñu ak ñun ndax moo tax moom mu manoon di def wisaal di woor bañ a dog tegale woor yu bari ta du dog ba ko saxaaba yi ko naroon a topp daneen ne man bokk fekk mu digaloon leen ko ne leen bu fi kenn def wisaal ñoom ñu mu gis leen ñuy def ñu ne mu ne leen lan moo tax ngeen koy def mu ne ndax dañoo gis ngay def nga def ko ñoom parce dañoo xam ne jëfu yonent yi alayhi saam ci lu ñu joyal dañ ko cee war a roy waaw ndax suñu boroom moo ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci yonent bi alayhi salatu wasalaam pour yéen modèle li nga xam ne mooy royukaay bi gën a baax léegi nag waxoon na leen bu leen ko def waaye ñu gisee ñu def ko ñoom ñu jàpp ne konkat lam leen tere woon mooy tere ba teggeeku na moo tax mu koy def moom muy wor bañ a dog continuer ñoom ñu def lool mu ne lu tax ngeen koy rek ñu ne ndax dañoo gis nga def ko mu ne leen man ak yéen bokku ngeen waaw man abitu inda rabbi man damay fanaan fa sama borom moo may nàndal te moo may leel waaw mooy ñu xam ne côté boobu kon bokkuñ ci sinon lu dul loolu mooy day feebar comme ni mooy day feebar ni di dale ku nekk ci ñun la ko mën a dale waaw loolu la te tamit li nga xam ne mooy gaaral doomu aadama yi ci Euh, li nga xam ne mooy faatu moom it da koy gaaral moo tax suñu boroom nekkoon innaka mayitun wa innahum mayitun comme niñ ko waxe woon fan yee innaka dëgg-dëgg yow mayitun mooy dañ fiy jóge waaw dangay ngay faatu wa innahum kuffaaru Qurayshi yi nag nga xam ne bu ñu waxee ñu ne nañ ko bàyyi ba mu faatu rek bu ko defee diineem ji jeex fi mais yow da faatu mais <laughs> ñoom itam dañuy faatu de <laughs> waaw waaw fii mu moom ñoom Utba mënuñoo wax a wax a wax ba des fi waaw afa in mitta fa humul xaalidoon est-ce que boo faatoo ñoom ñoo fiy de ñoo sax des fi kallaa kenn du fi sax kon mooy yooyu da koy dal mu ne al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi loolu sax waqad suxira waaw mooy yii dal al aqsa al lil ajsaami wa nahwaha loolu borom bi daal ko ci musala musalu ko yonent bi alayhi salaam mooy ni muy ni ngay doxee dara dal la sa deret di tuuroog yooyu loolu lépp da ko doon dal waaw yéeg ne dawal fas daanu waaw muy dawal fas daanu ba temps yooyu bu doon julli da doon toog tellement affaire bi dafa metti woon ba mooy la ba ko saxaaba yi radiyallahu anhum seetsee mu def leen signe ñoom ñu ñëw muy julli toog ñoom ñu ñoom ñu taxaw mu def leen signe ngir ñu wàcc waaw mooy yooyu dinañ ñëw ci côté boobu noonu masala yi jëm ci côté julli est-ce que kuy toog koo xam ne day julli toog mën na jiite kuy taxaw koo xam ne moom man na taxaw mais dafa feebar tey mënu la taxaw imam bi ñu ne bon exemple imam bi moom instant bi par exemple imam boo xam ne dafa defoon accident de voiture wala boob da doon tabax xawma lan wala da doon yéeg ci kaw tuwaawam wala nu man di dem tànk bi damm léegi mu yor ay ay ay palaat rek yooyu est-ce que imam bi léegi nga xam ne mënatu la taxaw bu ñëwee est-ce que dañ koy tegal chaise mu taxaw di jiite ñeneen ñi wala day toog ci suuf di jiite ñeneen ñi ak tamit bu dee ne am na mais léegi bu leen di jiite ñoom dañuy taxaw wala dañuy toog mooy yooyu dinañu ko gis insha allah ci masail yi bu ñu àggee ci côté bi nga xam ne ci la julli yi yenn yi nga xam ne da ñëw di ko fekkee ci feebaram bi nii insha allah mooy loolu da ko doon dal yéeg na ci fas daanu non lii moom day wane na du yonent quoi ah yonent boo xam ne day yëg ci fas di dawal fas daanu loolu day wane na kii kii kii loolu ban loolu ban li li ci sàmba yéege di daanu ngañ mën a yéeg ci fas daanu Paul mën a yéeg ci fas daanu mais mooy li li li nit li ma bëgg a wax mooy li nit ku nekk mën a yéege fas am lu tax nga daanu noonu la daanu <laughs> waaw est-ce que daa wàññi dara que ne moom du yonent déedéet mooy yooyu da koy dal waaw loolu da koy dal waaw te suñu boroom gis nga euh, euh, euh, mooy loolu ak ak ak ak toj keroog Uhud gaa yi gaañuñu ko ba ba ba fenn bëñëm ba deret ji sotteekook yooyu mais mooy loolu est-ce que day wàññi ne kii du déedéet mooy yooyu la lay wax ne yoo yépp nag loolu walla walay sa ma'suman minal al amradi wal asqaami al aaridati lil as lil ajsaami wa nahwiha loolu moom suñu boroom di nekkul loo xam ne da ko cee ñoŋal ba du ko dal mu ne wa mimma la naqsa fiihi li manzilati loo xam ne amul dara luy wàññi ci moom yonent gi mu nekk ak ki nga xamante ne soppeeb yàlla bi mu nekk moom alayhi salaatu wassalaam waaw te amul benn incident lool ci sharia bi ban incident la am yooyu sax mooy tax sax nit ñi man ko ne ah ñun kat man nañu koo roy loolooy tax sax ñu ne moom ah ñun man nañu koo roy voilà <laughs> ndax fii mu ne bés bu ay ne woon malaaka la fii moo tax xam nga bari na caaxaankat yoo xam ne mooy de ñu ne mënuñoo roy diw parce que moom bokkul ak ñun loolu lépp teg ko ci seeni caaxaan rek ngir rek ay wo ndax ndax rek utal seen bopp ay lay yoo xam ne yoo xam ne teguwul fenn yu yu tax ñoom duñu roy li nga xamante ne nii mooy kañ war a roy yooyu yëpp ay ay ay ay ay excuse la waaw waaw buñ gisee ne yonent mi alayhi salaam lii lépp dal na ko ci l'islam bi ñu xam ne kon nag ñun ñii ah <laughs> aywa mu ngoog lu la ci dal rek nga xam ne ah buur yàlla de dëpp na loo xam ne mas na dal yonent mi alayhi salaam lu la dal mu ne xoolal waqad suxira sallallahu alayhi wa sallama xatta saara yuxayalu ilayhi annahu faala shay'a wa lam yakun faala te faj nañ ko mooy liggéey nañu ko yeneen bi aleyi saatu salaam liggéey nañu ko ba mu day jekki yaakaar ne def na lii wala mu yaakaar def na mbir mi ndeke defu ko waaw waaw loolu dinañ ci ñëw bu ñuy gis kii bu feebar bi ginee tar ci fan yu mujj yi ñu ngi ci fan yu mujj yi jeudi lu ci des vendredi samedi dimanche lundi mu génn àddina kon looloon ñu def mooy cinq jours mais nañ gis après Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha buy wax ni nga xam ne noonu la ko doon mocceek ak yu mel noonu buñ agsee foofu dinañ ñëw ci yi muy doon wax ci muawwidataani yi Eh, loolu dinañ ñëw ci côté bi al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi di junju nii di wax nii ne xonjomoon nañ ko mooy kii lañ ko gaa eh, dañ koo dañ liggéeyoon waaw <laughs> wala yi foog ne liggéeyaate léegi la xew gaa yi di fajaate bu baax bu doon doon fajaate <laughs> waaw nga xamante ne fajaate moom dañ cee aay moom waaw <laughs> léegi moo ne waaye loolu lépp amul benn incident même loolu noonu amuloon insident ci wax yu bi ah waaw mooy day yaakaar ne par exemple génn na wala def na lii mais dara loo xam ne daray sariya bokku ci waaw ndax loolu buur yàlla moo ko ci ñoŋal ke ne loolu moom manu cee am moom waaw inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun waaw suñu boroom nee na maa wàcc alquran te maa koy wattu ñun ñoo buur yàlla mi dara warul moo war lool boppam këne moo koy préserver moo koy garder moo tax mahma fa'ala al mubtilun al haqidun min az-zanadiqa wa ghayrihim ak lu gaa yi mën a def ci zanadiqa yeeg ñooñu ñi mel ni ñoom mooy ne ñoom amuñu dara lañ mënul ci sharia bi foo kii suñu borom dina tàggat ñoo xam ne ñooy dàq seen waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom lañ bëgg a dugal ak yi nga xam ne pion yu yiis yi nga xam ne moom lañ nar a dugal ci biir moo tax rek foo gisee mulxid rek suñu boroom tàggat na ay boroom xam-xam boo xam ne moo fa ne di dajj caaxaana yi mu fi wax ak kooku nag ko man di doon ak sant bu man di am nag waaw te nag mooy rek la Seydina Muawiya radiyallahu anhu wax wal xadiisu fi saxiix mu ngi saxiix imaamul Buxaari yi rahmatullah alayhi moone ne wa kadhalika al imaamu muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu nee na laa yazaalu min ummati ala alxaq du deñ benn mbooloo ci sama xeet moom du deñ di nekk ci dëgg waaw ak lu mu man di demee mooy ñoom moom du moom moom moom moom mbir yee changé mais ñoom du ñu changé waaw min almuminina rijalun sadaqu maa ahadu allah alay fa minhum man man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila loolu la yonent mi alay saa salaam di wax fële rek ne du deñ ci sama xeet bi benn kuréel boo xam ne du ñu deñ di nekk ci dëgg ak nu vague yi metti metti ak lu mbir yi metti metti dara kenn mënu jël leen jële pression politique ak sociale ak économique ak lépp dara taxul ñu nekk dara manu leen a dindi ci fi nga xam ne fa lañ cramponné wu ci sunnaay yonent bi alayhi salaam ak diine ji kenn mënu ci dara waaw. c'est ringard c'est moyen âge loolu lépp ça ne les ça ne les ça même pas yooyu yëpp du leen perturber ça ne les choque même pas faalewuñ yooyu ndax ñoom laa yaxaafuuna fillaahi lawmata laa'im ñoom faalewuñ te ragaluñ ci yàlla mooy nekkuñ ci ragaluñu lawmata laa'im aji Euh, ki nga xam ne mooy ŋàññaate aji ŋàññaate ku man di doon yeddaa ngi aji yeddaate ku man di doon waaye yéen vous pensez que yéen rek yor dëgg ça c'est impossible monde bi yëpp nan lay nekk ci réer yéen kuréel bu ndaw bi yéen ngeen ne yéen a nekk ci dëgg ñu ne loolu garaawul alxuraan yàgg naa wax wa qalilum maahum waaw waaw ñu néew la mooy gaa ñu néew lañu ak tamit e, walakinna akthara an-naasi laa ya'lamuun walakinna akthara an-naasi laa ya'qiluun alxuraan yàgg naa wax ne li ëpp ci nit ñi xamuñu dara waaw kon nag yow boo ñëwee di wax loolu évidence la <laughs> boo ñëwee naan yow yaakaar ngeen ne yéen kuréel wu ndaw bi yéen nekk ci dëgg ñeneen ñi nekkuñ ci dëgg dama naan la mais yow gëm nga alxuraan wala gëmoo alxuraan walakinna akthara an-naasi laa ya'lamuun waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu loo koy tekkee alxuraan waxul ñu ëpp ci nit ñi malheureusement walaakin <laughs> waaye li am ba des mooy boo seetee ba seet daal li ëpp ci nit ñi xamuñu waaw léegi nga kon kay yow <laughs> waxoo ma lu dul alxuraan nga ma wax nii rek te laa yazaalu laa yazaalu ta'ifatun min ummati ala alhaq waaw ñoom duñu deñ di nekk ci dëgg duñu deñ di nekk ci dëgg te kenn mënu leen ci jële kon nag affaire bi mu ngi noonu ah. kon affaire bi loolu la <laughs> benn incidence kon lii dal yonent mi alayhi salaatu salaam ci yooyu euh, mooy euh, euh, voilà sexru nañ ko yooyu yëpp mais teewul amul benn incidence ci affaire yi kon mooy nit ki la ci dal rek nga xam nga ah, man de dëppale naag yonent mi alayhi salaatu lu ko masa dal ci lenn lii léegi nag ginnaaw loolu ginnaaw loolu Ah, mu ne kon loolu mooy ci côté maradan ishtadda ishtadda waaw li wax na ishtadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waja'u te loolu day metti gis nga eh, am na fa mu wax dinañ ko gis Mawlaana Ibn Mas'ud bi mu ne ko ah wax yonent bi alayhi salaatu salaam mais yow gis naa ne yow sa feebar bi ci ñu gis sa feebar gi day métti métti yoo xam ne mu ne ko waaw parce que ñun yonent yi alayhimu salaam loolu la mooy yéen li ngeen di daj yéen en que jullit ñun dañ ciy daj lu ëpp lool fuuf ndax buur yàlla suñu ajru mu ëpp mooy lañu ñu buur yàlla dencal mooy ku ëpp mooy la waxoon rek ku gën a jege yàlla moom yow yaa gën a ba yow yaa gën a metti natt waaw <laughs> ashaddul bala ashaddu bala ñi gën a tar euh, nattu mooy al anbiya summa al amsal fal amsal yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ñu gën a tar nattu ñooy yonent yi alayhimu salaatu topp nag ku leen gën a topp ku leen gën mooy ku gën a baax après ñoom topp rek yaa gën a metti la am nattu waaw loolu moo tax mu ne ko mu ne Mawlaana Ibnu Mas'ud radiyallahu looloo tax ñun suñu feebar di metti waaw feebaru yonent moom day tar lool <laughs> waaw loolu it day wane ne nit di génn àddina am feebar bu metti tekkiwul ne waa ji yée kii nii day wane ne ay affaire am du baax <laughs> maa mu ngi yëg maa nekkoon fi di diingat kese la fi ne woon xool ko rek voilà gis nga keroog bi muy faatu lu ne la dal mooy loolu moom waxu ko xamul dara la comme ni ko Sayyidatu Aïsha di waxe ci kanam bu ñu <laughs> buñ ci àggee <laughs> ah? Ah? la doon dal ñoom Sayyidina Ayyub alayhi salaatu wassalaam ak yonent yi ñoom ñépp feebaru metti yooyu day tekki ne kon ñoom newuñoon ci dëgg wala wala xool leen rek fii mu ne dañ doon diŋ ak Firawna ngi nii xoolal bi muy faatu ni mu taree wala <laughs> xam nga lool kenn waxu kan moo wax la léegi nan nga mën a ñëw wax laa même chose parce que waa ji rek yow mas naa wax loo xam ne jàpp nga ne yow sëb sëriñ sëp sëriñ day def lu contraire loolu laa shay a loolu dara <laughs> waaw loolu yokk ko lu dul refaa ak yëkkatiku sax lay wane ci moom <laughs> voilà <laughs> lay yëkkatiku ci ci ci moom kon côté istadda ci partie hadis bi noonu ah moom eh, mi ko Sa'id ibn Jubayr Mawlana ibn Abbaas istadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama waj'u waaw a bi rasulillahi la alayhi wa sallam waja kon loolu la mooy tar lool lool bu kenn foog ne mooy kon feebar yu metti yi daal kuffaar yi la la la ñi ñi weddi lay dal léegi nag nitu yàlla yi moom mbir yi day sedd kese kan moo la wax <laughs> la tabaaraka alladi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqa al mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir mu teste leen la damay foog ne affaire yi day noonu ah déedéet inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala te suuratul kahfi ah kon nag affaire baa ngi noonu léegi nag mu des loolu benn affaire la léegi li mu wax ne nag ne tuuni aktub lakum kitaaban ha laa tadillu di abada indil leen ma ma bindal leen loo xamante ne ni ah bu ma leen ko bindalee du ngeen sànku ba faw loolu mais euh, lu euh, mooy danañu andil ko loolu amru la comme ni ñu waxoon digle la te amru shaari'i li gën a dëgër ci wax usul yu ne yi mooy bu ash-shaari'u digalee bu digalee mooy ne yaqt al amru yaqtadi al wujub mooy day waral ne farata la xatta <coughs> yarida dalilun axar wala xatta yasrifahu saarifun yasrifahu saarifun min al wujubi ila al istihbab loolu mooy li gën a dëgër que ne eh, bu sharia waxee def leen lam ne def leen loolu farata la waaw <clears throat> loolu farata la ba ni nga xamante ne nii moom la leneen luy ñëw luy wane ne kat ah mbir mi duñu euh, day jóge ci ak loo xamante ne nii mooy lu lu lu lu nekk farata jëm ci loo xam ne dañ koo sopp kese léegi mooy léegi kon lan moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñenn ñi ne duñ ko def te finalement sax ñoom yëpp kenn defu ko ci waaw parce que wax ji wax ji mooy mën nañ ne waaw Seydina Omar radiyallahu anhu defu ko waaye da ne moom ak kuréel bi bi bi ànd ak avion mooy dañ ne woon li gën daal mooy buñ ko indi la ndax yonent bi alayhi saa salaam affaire bi feebar bi dafa metti ci moom buñ ko tegaat gàllaat yeneen coono ñeneen ñeneen noonu ñu ko ko indi rek mooy ñooñu amul kenn ku ci génn dem indi te ba wax ji baree sax la yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen rek léegi sax léegi sax daawu bàyyi leen ma sax ndax man li ma nekk sax moo gën li ngeen may woowe léegi nag uusikum bi salaat déglu leen ma ma ma dénk leen ñetti mbir waaw kon mooy loolu noonu euh, léegi mooy euh, euh, du loolu la mooy ci biti day wane na lan que ne lii farata la waaw utuni aktub lakum loolu mooy comme lii li kii wax al imaam al qurtubi wax na ko ak euh, shuraaxul ahadith yi mooy ne boo gisee ne euh, ku mel ni Seydina Omar radiyallahu anhu jàpp ne lii lii nii mooy farata la waaye dañoo gis ne am na saarif saarif bi mooy lan mooy li mu wax mooy am na lu fi dindi ne lii lii nii du farata mooy parce que yonent mi alayhi salaatu salaam parce que en plus lii dina wane ne bala ma agsi foofu que mbir mi farata la la doon mooy non seulement digle na mais da ne loo xam ne bu ma doon ko bindalee du ngeen sànku ba faw <laughs> loolu du yokku lool est-ce que nekkul li nga xamante ne day dina yokku mbir mi ah topp li nga xamante ne moom la moom la moom la euh, yonent mi alayhi salaatu wax nañ ko ko indil ñu ne la waaw waaye ku mel ni. Euh, moo tax benn kuréel bi doo Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu moom dañu jàppoon ni kon nañ indi parce que loolu moom en plus ci la lépp wuute doon deñee te tamit yonent ma lay saa benn xëccoo dootul am ak benn te dootul am ginnaawam comme ni mu ko waxee. quant beneen kuréel bi dañoo jàpp ne non affaire bi mooy digal bii nii du du du alal wujub li tax ñu ne premièrement Seydina Omar xam nga wax na ko nee na yonent wax na leen yeneen ñu ne leen yéen yonent ma lay saa feebaram bi dafa metti lool ci moom kon nag kilifa lu bu bu bu même bu naree tegoo yenn yi sax ñu seet ne gis ne moom mii lii nii mooy bëgg na koo def de waaye taalibe yi gis ne non lii sëriñ bi bëgg a def moom sincèrement da koy mën na ko booy moom moom da ko bëgg a def mais coono la koy yokkal ñun taalibe yi nañu fexe teggil ko coono googu même bu dee loolu la bëgg du ñu toog rek naan non bon loolu la bëgg nañ ko bàyyee non dañoo war a xool axwaalu sëriñ bi waaw loolu nag rawatina ci ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy xool ay état ak ni nga xamante ne ni noonu la euh, mbir mi foofu la ko feebar bi toll ñu bàyyi sàmmonteeg loolu ba tax ñu ne non non ñun kenn du ko du ko jox loolu. ñu ne ñoom mooy ñoom côté boobu benn affaire la beneen affaire ñu ne affaire bi am ñoom dañu gis ne am na saarif kay waaw am na loo xam ne. mooy dàq ne mbir mi yonent mi aleyhi salaatu lii mu wax nii laysa ala sabilil fard du loo xam ne farata la lu tax mooy nga ne lu tax mu ne kii du loo xam ne du ngeen sànk ñoom ñu gis ne mais yonent mi aleyhi salaatu salaam yàgg nañoo wax ah yàgg nañoo wax ne aleykum bi sunnati yi wala aleykum bi kitaabillah uusikum bi kitaabillah azza wa jalla comme niñ ko waxoon jotaay bi weesu dañu gisoon ko yàgg nañ koo gis xajjatul wadaa gadiru xummak feneen ak ak ak ak ak ak xadiis sayyidina al Irbaad ibn Saariya bi radiyallahu taala alayhi anhu wa arda yonente bi alayhi salaatu wa salaam yàgg nay dénkaane téere bi yàlla bi ba pare ne boo xam ne bu ngeen ci maa in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan bu ngeen jàppee ci téere yàlla bi du ngeen sànku ba faw kon ñu xam ne ti ma lay saar saam wax nañu ne alquran bii te kuñ ci jàppee du ñu sànku ba faw te alquran bi mat na te en plus nee na maa faratna fil kitaabi min shay suñu boroom nee na bàyyiwuma ci téere bi mooy amul dara lu ma délaissé amul benn àtte amul benn njariñ boo xamante ne nii jullit boo xam ne mooy dund ba ay àddina di di tukkee lu mu soxla loo xam ne da koy jariñ loo xam ne newul ci alquran amut waaw ba pare suñu boroom waxoon hein keroog keroog rek ci aj gi keroog mu arafa non yow kii yawmu waaw euh, bi mu naan euh, euh, <coughs> bi muy wax kii bi aaya ba al yawma akmaltu lakum diinakum ah mooy que mooy euh, tey la suñu boroom matal na li nga xam ne mooy diina ku mooy seen diine ci aj gi rek wax na ko ci la aay boobu wàcce al yawma akmaltu lakum diinakum ci laa ko matale wa atmamtu alaykum ni'mati ma mottali sama xéewal ci yéen wa raditu lakumul islaama diina te gërëm na al li nga xam ne mooy lislaam pour yéen mu nekk seen diine ah ñu ne li moo tax loolu lépp la Seydina Omar gisoon ne lii lépp alquran wax na ko yonent bi alayhi salaam ci boppam wax nañu ne buñ jàppee ci alquran duñu sànku ba faw léegi mooy la muy bindulu du génn loolu la muy bindulu du génn alquran la muy bindulu du génn li nga xam ne mooy mooy mooy sunna kon nag te loolu mooy matal na ko kon nag mooy du ñu ko bu jarul ñu koy tegaat di ko gàllaat loo xamante ne nii coono lay doon même bu dee bëgg na ko li muy li muy bind du génn loolu waaw te moom moo ñu xamal ne alquran bii buñ ci jàppee lan tadillu ba'di abadan kitaabullah téere bi yàlla waaw moo ne woon dinaa leen maa ngi leen di dénk loo xam ne bu ngeen ci jàppee fekk yéen ci mooy du ngeen sànku ba faw téere bi yàlla bi hein benn affaire la loolu du beneen affaire eh, beneen affaire boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy wax ne amaana looloo tax Seydina Omar ak ñi ànd ak moom gis loolu la mooy dañ doon ragal yonent bi aleyhi salaatu salaam bind loo xam ne ñoom dañuy am incapacité daal di koy taxawal te bu boobaa mooy pas ñoom ci seen bopp mooy ak xeet wi loo xam ne bu ñu ko deful istaxaqul uqubata alayha dañuy yelloo mbugal fekk leen ci waaw en plus am na beneen affaire mooy naafiq yi imagineel yonent bi alayhi salaam bu binduloon benn binduloon ñu bind dara mais munaafiquun yi dañ naan xoolal ndeysaan ñoom alxuraan yi nga xam ne ñu baree ko xam benn kuréel rek wéet fee ne ñoom mu yonent bi alayhi salaam ma leen wax këyit gii ñu nar mooy mooy naafiq yi porox ndoll la bu ñuy mën a jaar di dal alquran ak yooyu naan waaye gis ngeen l'islam bi voilà mooy alquran de mu ngi fi le ñu indi geneen këyit goo xam ne nee na ñooy yonent bale saa sama leen ko wax bi cinq fan ba muy waaj génn àddina alors que mbooloo su ndaw lañu ñu ah. te alquran pour ñépp la woon. te nag yonent bale saa saa waxoon nañu mbir mi du génn waxoon nañu alquran bu ñu ci ngoyee du ñu sànk kon nag lan moo tax mbooloo miy indi këyit ne moo leen ko jox ah loolu mooy. yooyu yépp nga xam ne day may porox ndollu ngir munaafiquunal kibaar yi tax mbooloo moo mu ne noo noonoon li gën daal nañu teggil lii te tax li gën a kii mooy affaire bi mettitam bii nga xam ne moo ko dal daal bu ñu ko ci yokkalaat leneen waaw waaw loolu benn affaire la te tamit ñu ne mbir mi <laughs> eh, liy wane ne du farata beneen affaire la mooy ne bu doon farata la de toute façon loolu yonent ma saa saa doon bind il fale par force kenn mënu koote tere ah oui yow yaakaar ngeen ne <laughs> hein yaakaar ngeen ne moos yonent bi alayhi salaam suñu borom bi mu nee ko yow yonent bi alayhi salaatu salaam balligh maa unzila ilayk liñ la jottali bu doon ne loolu noonu dafa nekk loo xam ne lu mu war a bind par force la am na moom mooy as-saqalaani bu ñu taxawoon manuñ ko koo tere waaw nit ak jinne yépp bu ñu dajaloo woon ñoom ñépp màngoo ne ko doo ko fi doo ko fi bind dina ko bind par force waaw te loolu xam nañ ci dara waa Quraysh fa la ginoon a tare noo Seydina Omar mii nga xam ne moom dafa gis ne nañ ko ko teggil parce que dafa nekk ci problème taayam newee yéeféer ak waa Quraysh doonuñu woon tere yonent bi alayhi salaatu salaam wax fa dara ci alquran est-ce que dafa teewoon moom yonent bi alayhi salaatu salaam du fa wax alquran dañu wax li ko suñu borom waxoon ñoo gënoon feros fuuf nekkoon nañ fa ñoo Abu Jahlin ñoomin Abu Lahab ñoomin Utba eh, Shayba ibn Rabi'a ñoo ñépp nga woon gaayu tar yi ñoom ñoom mais kàccoor yu bon yëpp yu mag yëpp ñu nga fa woon di ko tere te teewul woon yonent bi aleyhi salaatu salaam te amul woon kenn ku ko defaan mu ñëw ci nit ñi lu dul boroomam ak ñenn ñu ko ñi nga xam ne ñoo fa newoon ay Abu Taalib ak Sayyidatu Xadiija te lool teewul woon gaa yi di teg li ñuy teg te teewul woon muy wax li muy wax parce que suñu borom moo ne ko balleex jottali kon yaakaar nga ne moos bi nekkee ci lislaam bi lislaam bi mel noonu yonent bi alayhi lenn loo xam ne farata mu mu mu suñu borom ni jottali ko dina ko bañ a jottali parce que am na benn kuréel boo xamante ne nii nee nañu boo li gën daal mooy buñ ko jox mu bind. te en plus lii euh, jeudi la woon lundi bi ci tegul la génn àddina moom alayhi salaatu kon 4 jours après te 4 jours yooyu. manu ci woon bàyyi ba ñuy newuñu fi mu bindulu kon mbir mi bu doon ne farata la loo xam ne dañ koo war a def hein yooyu yëpp ñu jàpp ne lii nii day wane ne lii nii moom moom saarif la parce que bu doon ne eh, mbir mi farata la de toute façon yonent bi alayhi salaatu salaam kenn manu koo teree jottal li nga xamante ne ni moom la yonent bi alayhi moom la ko boroomam wax mu jottali am na beneen ngëneel tamit boo xam ne bu tax Euh, beneen vision boo xam ne lu tax kuréel bi Seydina Omar bokkoon ak ñi ànd ak moom këne jaru ko woon mooy këne mbir mi leer na <coughs> mooy alxuraan bi bim ñu wax moom alayhi salaam ñu jàpp ci borom bi ne dara lépp ñu ci dara génn ci mooy am na yenn masala yoo xam ne masala ijtihaadiya la waaw masala ijtihaadiya la yoo xamante ne nii yonent ma lay ci boppam nee woon na idha ijtahada al hakimu fa asaaba fa lahu ajran waaw wa idha wa idha wa axtaa fa lahu ajrun wahid mooy ngir bañoon tëj buntu li nga xam ne mooy buntu ijtihaad ndax bu bindoon yoo xam ne wute dootu ci am mooy day leer naññ loolu mooy ijtihaad dootul am place te moom yonent ma lay ci boppam moo jàngaloon ne ijtihaad day am moo tax sax mu ne ita ida ijtahada al hakim ki nga xam ne mooy ki boroom xam-xam bi juge bi ki nga xam ne mooy am na xam-xamu diine bu leer moom bu bu bu dee dañ ko indil masala yu bees yoo xam ne gisu ko ci alxuraan gisu ko ci sunna mu def li nga xam ne mooy raisonnement par analogie mu am euh, mu daj dëpp mu mu joxe àtte selon li mu xam ci diine ji mu dëppook ni mu demee kooku day am ñaari pay bu dee nag dafa def effort d'interprétation boobu mais mu juum benn pay lay am ndax payu effort ba nga xam ne moom la def ah mooy bunt boobu noonu eh, lañ bëggoon tamit mu bañ a nekk loo xam ne lu tëju la am na tamit beneen leneen loo xamante ne nii eh, mooy këne eh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li nga xamante ne nii mooy wute bii nga xam ne moo am bokk ki ci kon baax na côté wopp ci saxaaba yi nii ñii ne mbooloo ma fa newoon du ñëpp <laughs> waaw <laughs> mooy nga fa newoon ñii ne lii ñii ne lii mooy la même lu mel noonu moo am bi mu leen nee ci wàllu bi biñ jógee xaybar ñoo ma naan xaybar biñ jógee euh, xandaq bi mu naan leen laa yusalliyanna ahadu ahadun minkum laa yusalliyanna al-asra ahadun minkum illaa bi bani Qurayza bu kenn ci yéen bu kenn ci yéen daldi bàyyi bu mu julli tàkkusaan lu dul na ko fekk ca këru yahuudu banu Qurayza saxaaba yi radiyallahu dem mooy bañ jógee eh, ghazwatu xandaq ñu ñëw nar a ngànnaay yi Seydina Jibril alayhi salaatu salaam ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam ne def ni mu ne ko damay wéer samay ngànnaay nañ ci kii bi mu ne yow yéen bu dee ne wéer ngeen bu dee da ngay wéer sa ya ñun malaaka yi wéeraguñ suñu ngànnaay mu ne lu xew mu joxoñ ko Banu Qurayza ndax ñoom ñoo sooke woon coalition bi nga xam ne ñoo waroon ñëw buum l'islam waaw ñoom ñoo ko sooke woon ñoo defoon jóge Xaybar def seeni délégation dem gis waa Quraysh waa Ghatafan gis tamit yahud yi desoon seen yeneen mbokk yi nga xam ne génn guñu woon desoon Medina ngir ñu def coalition bu rëy boo xam ne vraiment nag dañuy pare ci l'islam denn yoon ñu faagaagal li nga xam ne mooy julli di ñuy yeex léegi ba ñuy dem yonent bi alayhi salaam dane woon laa yusalli yanna ahad ahadukum al asra illa bi bani qurayza bu kenn jullee asr tàkkusaan lu dul banu qurayza ñenn ñi ba dem ñu de ñuy dox ba ci yoon bi tàkkusaan nar a génn heure bi jot heure boobu ak heure julli jot tàkkusaan ñenn ñi ne dañuy julli ñeneen ñi ne duñ julli lu dul àgg nañ banu qurayza waaw ñu julli yoon dañ ne noo yonent bi alayhi salaatu salaam li mu jublu ci wax ji kese mooy dajee bëggoon a wax lenn kese la ci bëggoon la ci jublu woon mooy nañu gaaw loolu rek la ci jublu ñeneen ñi ne déedéet li mu wax dafa leer nee na bu leen julli lu dul foofu ngeen naan la te bañ lan la def ba mu ñëwee ñu wax ñu wax ko ne ko ah am nañu julli am na ñoo xam ne nag dañoo bàyyi ba banoo am na ñu julli ci yoon bi laata ñu agsi am na ñoo xam ne ñoom dañoo bàyyi ba agsi ba waxul kenn ci ñaari kuréel yi que yow mii li nga def du daf leen a boole ñoom ñaar ñépp bal jamaahum wa xaaraba maahum bani Qurayza mu xarek boole leen waxul ne kenn yow yow yaa am dëgg yow amoo dëgg li tax yow ma wax li ma wax mu leer naññ ah bu leen julli du dul banoo Qurayza nga julli ci yoon bi ñuy wax nga naan jub yaaka dama ci yàkkamti laa ci ngeen gaaw wax lool waxul lool nekk daf koo bàyyi ci li mu gis lam jàpp saxal ku nekk ci ak na mu gisee ba pare dajale leen xareek waa Banu la ñaari kuréel loolu moo xew fii moo tax après waxu leen xam nga waxu leen eh, léegi yéen sax yéen ñii lan moo tax ngeen naan ma noo leen bind mooy ñoom dane daaw nii léegi sax bàyyi leen ma ndax man sax li ma nekk sax moo gën waaw li ma nekk loolu mooy lan mooy li ma nekk moo gën li ngeen may woo parce que biñ naan hajar istafhimuhu dangeen na foog ne yonent ba lay saa saam li li dal ñeneen ñoo koy dal bu feebaree du ay waxam du compter wala da mooy de feebar bee ko jàpp ay waxam taxul euh, xam euh, dese naa nekk muntalam déedéet laaj leen ko laaj leen ko mu leeralaat leen mu ne leen bàyyi leen ma sax léegi sax baax na li ma nekk moo gën yéen li ngeen nekk li ngeen may woowe mooy la mooy bañ a bind gi moo ma fii mu ne mooy bu doon ne ci wax yu de façon wax yu la suñu boroom a koy wax ndax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lan naroon a bind ci wax yu la waaye wahyu moo ko dindi waat waaw mooy wahyoo ne ko woon bindal waaye ba mu gisee ne saxaaba yi seen biir ñoom ñii wa nañu def ñii ne non mu gis ne kon ñii ñi naan nu ñu def bu ñu def loolu dafa dalal xelu yonent bi alayhi salaam loolu benn affaire la boo xam ne ñu bari duñ ci bàyyi xel mooy dafa dalal xelam que ne ah kon de bàyyi naa fi ñoo xam ne aajowul mooy bind lii parce que ñoom pare nañ li nga xamante ne mooy li nar a ko li nar a présenté wu devant ñoom ci ay difficultés gi yépp dinañ mën a dellu ci alquran bi ma leen fi indil dinañu mën a dollu dellu ci sama sunna ngir mën a résoudre problème yoo yële mu far bàyyi ko ne man li ma nekk sax mooy ci bañ koo bind moo gën yéen li ngeen may woo mooy mu bind waaye li ma nekk ci muraqaba di contempler borom bi di waajal li nga xamante ne tamit mooy daje gi ma war a dajeeg moom ndax mooy abdu boobu mu leen waxoon mu leen di wax ci kanam xam nga wax naa la ne lii nii moo jiitu discours bi <laughs> moo jiitu discours bi ndax lii mooy affaire bi dafa tar tar moo tax Seydina Omar ne eh bi bi bi bi nee nañ ko mun ne yéen yéen yéen tamit yéen du ngeen bàyyi xel istadda yi yonent ma lay saar saam ni qad ghalaba alayhi al-wajh gis ngeen metti wi ni mu tare ci moom ngeen ñëw nar koo gàllaat leneen même bu ko bëggee gaar ngaar daajoo sax yenn ko mais ñun ñoo war a xam ne lii daa metti ci moom alors que te tata bàyyi nañu fi loo xam ne ñun buñ ci jàppee duñu masa sànku ba faw moo ñu ko wax alxuraan wax ñu ko kon kay buñ fi nekk di ko gàllaat leneen te yonent bi alayhi salaam Seydina Omar xam ne li muy bind lu génn alxuraan de toute façon du ko génn aaya yi ñu am nii du ko génn de loolu Seydina Omar xamoon na ko leer que ne lii du ci génn te loolu am nañ ko mooy day nekk loo xam ne yonent bi alayhi salaam day gën a feddali mbir mi waaw comme rek ñi nga xam ne noon la du loon bàyyi yëfu shirk yooyu dara ci jour bii nii gis nañ ci discours bi Jundub ibn abdillah ibn sufyan li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam nee keroog wax nañu gis nga ñi leen fi jiitu woon dañu doon jàppe seen xabru yonent yeeg seen seen nit ñu baax ñi def ko ay ay ay jàkk ay ay ay bu leen jàppe xabru yu sujootukaay fa inni anhaakum an zalik man tere naa leen loolu mooy gis nga mooy pourtant est-ce que yàggu koo tere mais mooy comme que lii mooy ay dernière yàggu li ko deseeti bareetul muy insister ci yooyu ñu Seydina Omar xam ne yonent bi alei satu salaam li muy bind mooy lam waxoon rek ne lu tadillu ba'di abada bàyyil nañ la fi loo xam ne muy alquran ji loolu lu mel noonu mooy li muy bind yépp du génn alquran du benn secret moo xam ne lañ naan secret ñëree ko yor dina ñëw ci côté Seydina Ali ibn Abi Talib bu ko gaa yi naan boo yow ah, ñoom Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i radiyallahu anhu naan ko mais naan ko mais yow yonent bi alayhi salaam dafa am xam-xam bu mu leen bu leen beral yéen waa ahlul bayt mooy yéen mooy yéen boobu Seydina Ali kese yéen waa ahlul bayt daa am lu mu leen beral lu wuteeg alxuraan Seydina Ali ne mukk amul yonent bi alayhi salaam beralul kenn benn xam-xam du ñun du keneen bu wuteeg li nekk ci alxuraan ak li nekk saxiifa bi kayit gi ma yor te kayit gi la ci newoon mooy diya gi nan lañ koy joxee mooy li nga xam ne mooy indemnisation yi buñ faatee nit ak yooyu ci newoon yu mel noonu mu ne ko lii de moo ci ne yonent bi alayhi ñu jox wala boog ab compréhension bu nit di am mooy boo xam ne te loolu joxe ku ne moom ko joxoon Seydina Souleymane fa fahamnaa Souleymane ko xamaloon Seydina Souleymane te xaadisa boobu bële moom bàyyam Seydina Daoud alayhi salaatu wassalaam ak. gaa yi nga xam ne mooy ñu ñëwoon mu doon àtte mu ñëw ñu wax mu ne leen man mu ne leen lan la leen sama bàyyi nan la leen nabiyullahi daawud àtte ñu ne lii mu ne ah man gisuma lool ñu ne ah nañ àndaat ak moom ñu dem Seydina Souleymane wax àtte boo xam ne Seydina Daawud da ne waaw kay kon boobu la ñuy doxe moom mi joxoon fahmu googu mooy jox ku ko neex fahmu goo xam ne ci alxuraan compréhension diqqatu fi fi fi fët fi fi la ilm mooy sew sew ab xam-xam boo xam ne loolu kese la mais amul lenn loo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo beral ku mu man di doon amul waaw. parce que gars yi dañ doon wax Seydina Ali daa am nuñ ko beral comme que mu ngi nii ni kay nekk suñu biir nañ dem laaj ko wa kii euh, Abu Juhayfa saxaaba la boon bu ndaw gisoon nañ tarjamaam radiyallahu anhu mu ne xaaral mu ñëw ci Seydina Ali te du moom kese ko laaj dinañ ci gën a ñëw insha allah am na ñeneen ñoo xam ne